muy waaw léegi yonent bay saa saa am na foo xam ne borom bi nee na aji koor gi yatruku daa bàyyi ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli dafa bàyyi lan lekkam bàyyi naanam bàyyi bànneexam ngir man léegi nag laaj bi mooy waa léegi comme li ñu fooxoon sànk lépp waa nit koo xamante ne moo xam ndaw la jigéen la wala góor mu daal di woor waaye nag Euh, mu fóon soxnaam wala soxna si fóon boroom këram wala mu jege ñoo lool waaw rii euh, sësante lool di riisu wante wala jege wante noonu rek tegante kenn teg keneen ki leneen am rek am ñoom ñaar ñëpp wala kenn ci ñoom am lu mu yëg wala ki ko def waa loolu est que loolu dagan na ci koor parce que loolu kat léeg-léeg bànneex la ciy puus léeg-léeg nga def ko bànneex sax la woon a jóg waaye nga jot ko waaw te bu boobaa est ce kon duñ ne saddu zari'a day taxaw mooy lépp loo xam ne dama ne laa jëme ci lu xaraam est ce que kon du boobaa dagg lool ne lool manu la nekk parce que sinon yada'u wa euh, shahwatahu wa ama ah. est ce que loolu lañ mën a dégg wax ji ñu ne la nag loolu nag benn affaire la boroom xam-xam yi dañ cee wute waaw dañ cee wute Euh, ndax xadiis yoo xam ne dafa rot dafa rot ñëw di wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moom da ko doon def da doon woor ba pare fóon ci ay soxnaam pas à présent ñoom ñëpp mais kii ku ci nekk ci ñoom nettali nañ loolu da koo def ak moom euh, te dinañ gis riwaayaat yi comme Sayyidatu Aisha radiyallahu anha pour ñu déparé foofu hadis bi nekk saxiixayni al imaam al buxaari na ko ne imaam muslim rahmatullahi alayhimaa ñoo ko solo muy hadis bu siiw moom sayyidatu Aysa mu ne kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubaashiru wa huwa saa'im wa kaana amlakakum li irbihi mu ne kaana an-nabi yonent sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yuqabbilu doon fóon wa yubaashiru doon joon joog soxnaam waaye nag mooy loo xamante ne nii laalante boo xam ne eh, eh, mooy. sëy du du du du du du jote moo tay jóge moo tay moo tay topp déedéet voilà mooy lépp doo loo xamante ne jote ak angute voilà loolu mooy yubashiru mooy basara gi yaram ak yaram jonjoo waaye pas li nga xamante ne mooy euh, euh, sëy dëgg-dëgg am mu ne wa huwa sa'im fekkoon dafa war mu ne wa kaana waaye nekkoon na am lakakum li moo leen gënoon a sàmm mën a euh, maîtriser li nga xam ne mooy aajom ak li nga xam ne mooy plaisir moom alayhi salaatu wassalaam am na li irab li arabi ak yooyu yëpp am na ak li nga xam ne day tekki it cëram waaw kon loolu benn affaire la si hadith mel noonu it ku mel ni beneen soxna am di yaay ummu salama moom tamit daal dinañ koy jële ci moom waaw <laughs> waaw <laughs> waaw kon loolu hadith euh, yooyu nag nekk di euh, dugg ci euh, li nga xamante ne nii ci euh, taxrij bi détails yi taxu ñoo jóg euh, euh, mooy ci gàttal xadis yooyu nag dafa tax boroom xam-xam yi nag di indi nag suñu xadis bi waaw keni ah waa léegi kon hein parce que am na yeneen xadis ah comme al imam Malik daal dinay solo ci Muwatta jële ko ci Abu Nadr mu ne anna Aisha bint Talha axbaratu mu ne dafa am Aisha di doomi Talha moom moo ko euh, radiyallahu anhuma moom moo ko xabaare annaha kanat inda Aisha fa daxala alayha zawjuha wa huwa Abdullah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr fa qala lahu Aisha ma yamna'uka an tadnu min ahlika fa tulaa'ibuha wa tuqabbiluha qala uqabbiluha wa ana saa'im qalat na'am waaw Sayyid Imam Malik dafa solo ci Abu Nadr mu ne Aisha bint Talha moom moo ko nettali ne dafa mas a nekk ci sayyidatu Aisha bint Siddiq di soxnaa yonent saa sallam nee na bi ma ma nekk moom fa daxala alayha zawjuha léegi boroom këru Aisha beneen Aisha bint Talha moom daal di dugg si ji yaay Aisha radiyallahu anha fekk ma fa man Aisha bint Talha mu ne tam mooy borom këram mu nekkoon ci moom boroom këram ñëw muy Abdallah ibn Abdurrahman muy Abdurrahman ibn Abi Bakr mi nga xamante ne nii Abdallah Abdallah kii nu mu tudd Abdurrahman ibn Abi nga xam doomu Seydina Abu Bakar la mooy frère Seydina Abu euh, la Aïcha mi nga xam ne moo keroog yoneen saa sallam di waaj génn àddina moo di duggoon yoroon socc bi yoneen saa sallam di ko xool Sayyidatu Aïcha daal di koy jën socc bi ci moom euh, taaral ko rafetal ko de nettoyé ko jox ko yoneen saa mu socc mi gën a rafet na mu soccoo après bi muy pare rek ci la génn àddina moom alayhi saa sallam Abdurrahman boobu doomam ji Abdallah moo doon boroom këru Aïcha bint Talha waaw léegi kon Aïcha bint Talha dafa Ah, nekkoon ci Sayyidatu Aisha léegi boroom këram di Abdallah di doomi euh, di di di rakku Sayyidatu Aisha di doomu rakku Sayyidatu Aisha di Abd ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr daal di dugg si léegi mu dugg si Sayyidatu Aisha ne ko lan moo la tere wax ndaw si Aisha bint Talha lan moo la tere nga jege sa sa sa sa sa sa jëkkër ji waaw nga faw moom nga fóon ko mu ne ko ah Aisha <laughs> bint Talha daal di jaaxle <laughs> ne koo xam di lu xawa nga saay <laughs> man nan laa koy fóone te damaa woor mu ne ko waaw mu ne ko waaw da koy def loolu <laughs> lu ci nekk comme si loolu lan moo ci nekk voilà kon loolu lu am am solo la kon loolu euh, mu nekk loo xamante ne <laughs> euh, yooyu nag ay xadiis la yoo xam ne day tax euh, ci kanam <laughs> ci biir masala yi loolu di indi kene ñi naan jagleb yonent bi alayhi salaam loolu ak yeneen yeneen yeneen yeneen yoo xamante ni dañ si ñëw <laughs> insha allah léegi nag mu des kon léegi masala bango mooy kon léegi pour gàttal xadis yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci biir euh, ku nekk fi ngay tege say wax dinañ indi yeneen xadis insha allah mooy waa léegi euh, léegi man daa am loo xamante ne nii euh, mooy kon masala bi taajaat ko mu leer ma ne la leeroon na dafay xanaa da ngaa <laughs> waaw mooy mooy lenn la masala bi day wax ne mooy est nit ki mën naa woor ba pare boo amee soxna di fóon soxna wala mën naa riisu soxnaam mën nañoo jege ñu lool waaw mel ni ay ay ay ay ay ah, eh, eh, eh, di di di def liñ naan di flirter loolu est-ce que mën nañ koo def di fóonanteeg di raayante alors que dañoo woon lool est-ce que mën naa nekk parce bu boobaa yadau yatruku wax ji yëpp loolu la yatruku wa sharabahu wa shahwatahu waa kooku moom banakom déet ñu ne la loolu nag boroom xam-xam ne dañ wuti eh, al imam al al al eh, ci eh, al minhaj wala soit al imam al hafiz na Hajar tamit daal na koy traité indi kii yooyu bi muy shara lool ci sahih imaamu eh, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne waqad ixtalaf waqad ixtulifa fi al-qubla wal mubaashara lis-saa'im mu ne takat wuute nañ boroom xam-xam yi fi al-qubla ci fuun wal mubaashara ak jonjoo boo xam ne nag mooy pëy dugg ci pëy àggoo ci loolu ndax loolu alhamdulillah préalable la boo xam ne waxoon nañ ko loolu moo tax boroom xam-xam yi eh, alhamdulilah li ñëpp d'accord mooy bu dee pëy dafa dugg ci pëy loolu moom daa nekk loo xam ne mooy sa koor yàqu naa te dafa xaram dañ koo tere waaw falaa rafasa raf falaa yarfutu moo tax bu boobaa ñoon dañ ne loolu mooy pëy duggul ci pëy loolu la kanta bu dee yeneen foo nag ay jonjoog yooyu loolu kenn na ko terewul loolu mais loolu mooy ci waxu ñi nga xam ne ñoo jàpp loolu léegi dinañ ñëw léegi waaye imaam al-Hafiz mun a wax a dox tuli fa kon wute nañ fil qubla ci fóon wal mubaashara ak jonjoo li saa ñeel ki nga xamante ne mooy ki woor liñ doon wax sànq mooy lekk ak naan ak pëy ci biir pëy loolu ñëpp a d'accord loolu day dog koor day yàq koor te bu dee nit ki moo ko tey bu non seulement day fayaat jur boobu mais day kafaara waaw nga bu ko tayee li alxuraan way wax mooy boo tayee dog yow da ngay woor ñaari kii yoo xam ne mutataabi'ayni yu yu taqaloo la yu yu shahrayni ñaari weer yu taqaloo yaa ko tey waaye nag bu des bu dee nag dafa juum. lekk naan loolu waxoon nañ ci léegi de lekk naan boobu juum boobu moo ëndiwaale bu dee daa juum sëy nga ni ma ah kooku moom bu juumoon ji réy na ma ah déet juum juum la ah. waaw man na fàtte mook soxna si man nañu fàtte ne dañoo wóor loolu lu mën a nekk la loolu mook lëli rek ka yem waaw li ñu waxoon ci masala boobu c'est la même chose léegi nag mu des ki nga xam ne moom mooy fàttaliku ne dafa wóor mu tay def ko wala boog ah muy def di di di dugg ci yi di di di di di di jegewante di fleur te di fleur te far nag man yoom génn nag waa léegi kooku yii waa kooku léegi moom nu muy deme mu ne waqad fa wute na boroom xam-xam yi fii qublati wal mubashara ci fóon ak jonjoo li sa'i mi ñeel ki woor fa kariha qawmun mutlaqan mu am ñu koo xam dañ koo dañ koo sib ci lu ñu joyal mu ne huwa mashhurun inda al malikiya te loolu mooy li siiw ci malikiya yi muy ngiir bi ngiiru malikiya rahmatullah alayhi mu ne war a waata soloona ibn abi shayba al imam abd abu bakr ibn abi shayba bi isnaad sahih an ibn fi al imam abi shayba jële ci sanad boo xam ne bu wér la jële ko ci ibn umar annahu kaana yakrahu ko qubla wal mubaashara moom da doon sib fuun ak tamit di jonjoo eh, boo xam ne eggul ci pëy dugg ci pëy loolu da ko doon da ko doon sib da ko doon bañ mu ne wana xalab nul munzir al imam nul munzir wa ghayru akudul moom toxal nañu an qawmin tahrimuha kene dañ koo xaraamal waxtaju ñoom nag ñu daal di teg ne loolu dafa xaraam non loolu dafa xaraama ah. waxtaju ñoom fan lañ teg seen wax ñii ne loolu daa xaraam mooy fóon am sa soo xam ne di ko fóon weeru koor wala fekk mooy jamono ñuy woor wala nga ñëw di jonjoog moom di flirteeg moom wala di riisonteeg moom wala di di di raayanteeg moom loolu dafa xaraam fan lañ ko teg ñu ne parce que waxtaan joo bi qawli ta'ala ñu daal di laye ci wax bi borom bi nga xam ne euh, moo kawe ci yéegul waxul fal aana bashiruhunna ca suuratul baqara bu ne fal aana léegi mooy bi dog jotee ak yooyu mu ne al aaya aaya boobu bashiruhunna man ngeen a jonjoog ñoom seen soxna yi mu ne kon fa manul mubaashara jégg euh, tere bi borom bi tere. jonjoo yaram ak yaram gu góor gi ku jigéen gi fii hadil na nahaaran loolu dañ koo tere ci bëccëg gi waaw léegi nag bi nga xam ne ki la dog jote nag mu ne léegi lool mën naa nekk kon ñu xam ne kon kon ko loolu mën naa nekk léegi kon mooy avant daa nekk loo xam ne ci biir koor gi daa xaraam ci biir bëccëg gi waaw mu ne waaye nag wal jawaabu an zalik anna nabi sallallahu alayhi wasallam huwa al mubayyin an illah sauf que lii ñi wax lii liñ leen di tontoo mooy ah mooy leeralal aaya bi bi ngeen tegtaloo yeneen saa sallam dana yàlla yónni ngir mu leer wa wa anzalna wa naz wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-naasi ma nuzila ilayhim la borom la dañoo wàcc ci yow sa sunna bi wàcc ci yow tudd gu ya gu mag gi ngir nga leerala ni ñi liñ wàcc ci moom muy alxuraan te alxuraan jooju yeneen saa sallam moo ko leeral te moom ci boppam daa def loolu te yeneen saa kom comme que mooy leeralal <laughs> borom bi tabaaraka wa ta'aala ay aayam waqad abaaha moom daganal na al-mubaashara nahaara moom moo daganal yeneen saa salaam li nga xam ne mooy euh, jonjoo googu ci bëccëg ak fóon googu yëpp ci bëccëg ngir ki woor te wax nañ na sànq que ne loolu du jaglele comme ni ko ñenn ñi di wax na jagleel yeneen saa salaam la dinañ ñëw ci hadith yi léegi insha allah dinañ ci dugg bu baax luy wane ne loolu du jagle waaw mu ne kon fadalla ala anna al muraada bil mubaashara fil aaya al jimaa loolu day leeral kon li nga xam ne aaya bi nga xam ne mooy aaya bi mu tudd noonu aaya al bi ma ne loolu la nga xam ne moom lañ fa. tudd moom la fa borom bi jublu te moom la ci jublu ci mbir mi mooy kon ñu xam ne ba mubaashara googee muy jonjoo googee ñu tere eh, mooy li nga xamante ne nii mooy sëy mooy pëy dugg ci eh, ci pëy la lool kese la mën a doon parce que ren saa salab noo leen ko daganal mooy aay na uhilla lakum eh, laylata siyaam rafathu ila nifaas ila nisaikum hmm, hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu mina al-khayti al-aswadi mina al-fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layli wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ayo bam jeex waaw uhilla lakum dagal nañ leen laylatul siyam guddi koor gi ar-rafas mooy ngeen jonjoo ilaa nifaasikum ilaa nisaikum ci seen soxna yi mooy loolu daganal lañ leen ko digg waaw mais bu bëccëgee loolu lay yoon wax nag ne loolu nag yeneen saa saa moo ko leeral waaw <laughs> mooy leeralal borom bi ay aayam te loolu da koo dagana kon loolu ñu xam ne ci kon aaya ba bu nee loolu baashara googu fa loolu mu baashara googee ñuy tere mooy pëy dugg ci pëy sinon bu doon leneen pré euh, mooy euh, pré na nañ ko préliminaires yi yi nga xam ne moo ci sëy bala ngay sëy li fi ngay jaar voilà du affaire bàyyi ma ñëw rek tëb ci soxna si wala soxna si tëb sa kaw noonu mais voilà mooy daa am fooy jaar foo doon teg rayanteeg yooyu yooyu noonu kenn terewu ko parce que bu loolu bu doon loolu la tekki yooyu saa saa am du kanam moom mi leeral alquran mi war a leeral alquran du du ko du ko permettre ci weeru ko <laughs> non seulement mu def ko pare am ñu ko permettre mais loolu mën naa nekk voilà loolu lu leer la quoi waaw mu ne kon loolu lay leeral fi que ne aaya bi kon mubaashara googee jimaa mooy pëy dugg ci pëy la ñuy tere laa maa duunahu min qublatin wa nahwiha tekkiwul mukk kon bu boobaa li nga xam ne moo jëm ci fóon ak li nga xam ne mooy préliminaire yi ñu doon wax yi jiitu bala ngay àgg foofee wallahu taala a'lam mu ne woom man afta bi iftaari man qabbala wa huwa saa'im Abdullah ibn ma kon ñii waxu ñii lay wax mooy ñoom seen wax gis nga li nga xam ne mooy wane ne dëgërul voilà ñi nga xam ne dañ ne loolu dafa xaraam ci luñ joyal waaw kene fóon jonjoo flirt yooyu yëpp dafa xaraam ci ki woor waaw loolu dafa xaraam loolu seen wax dese naa dëgër voilà ndax wax na la léegi li koy wane <laughs> léegi mu ne bokk na ci ñooñ nag mu lay wax ñan ñoo wax lool wax na la Ibnu Umar da ko doon tere hmm? comme l'imam Abi Shayba daal di kii euh, solo moo ne imaam nul Munzir ak ñeneen solo nañ ci ay nit waaye nag mu lay tuddal nag ñoo xam ne ñeneen muy imaam ibn Shubruma muy Abdallah ibn Shubruma bokkoon ci fuqaha Kuufa yi nekkoon ak al imaam Abu Hanifa fële ca Kuufa ah moom rahmatullah alayhi mu ne moom bokk man afta bi iftaari man qabbalahu wa saami Abdallah ibn Shubruma ahadu fuqaha al Kuufa waaw moom bokk na ci ñu wax lool. wa naqalahu at-Tahawi mun al imam at-Tahawi daal nay toxal li an qawmin lam lam yasum lam ah, ah, yasummahum lam yasummahum lam yusammihim lam yusammihim lam yusammihim samma yusammi ah mu tudd imam at-Tahawi daal dina koy nettali ci ay nit ñoo xam ne tudd leen waaw <laughs> eh, léegi bon mu ne wa alzama ibn hazm ahlul qiyaas an yalhaqu siyaama bil hajj fil mubaashara wa muqaddimaati nikaah bil ittifaaq alaa ibtaalihima bil jimaa' mu ne imaam ibn hazm moom leneen la wax barke imaam ibn hazm moom ma sabam na ne loolu daraa ci newul yooyu daraa ci newul voilà <laughs> ay nefi naan boo fóoneewag boo jonjoog boo flirteewag yooyu am man yu génn ak mas yu gén ma ne loolu lépp daraa ci newul pour moom fekk yow nekkul pëy ci biir pëy loolu lépp bu la ci fekkee tuus newul <laughs> nga ne déet waay nga ne ah <laughs> loolu de mooy mazhab <laughs> moo tax mu ne wa alzama Ibn Hazm ahlal qiyaas yi Ibn Hazm nee na yéen ñiy def qiyaas xam nga ñoom euh, zahir yi dañu jàpp qiyaas baaxul parce que moo talakoon Iblis waaw mais eh, yooyu moom wax la yoo xam ne dëgërul moom waaw loolu ma imam Taymiyya naan bokk na ci seen bid'a yi nga xam ne moom lañ génn mooy zahir yi lay wax mooy bañ gi ñu bay bañ qiyaas quoi waaw waaw loolu te yi ñuy wax yëpp ban njariñ la am bu bon kay moo ñëpp d'accord ne baaxul iblis naan da nga maa bind xalaqtanii min min naarin wa xalaqtahu min tiin ah da nga maa bind ban borom bi da nga maa bind ci sawara yow nga bind aadama mii ci ban te safara moo gën ban eh, kon nag loolu après ca la jaar torox mu ne wey loolu loolu ñoom zaahiri yooyu la ñuy wax ne looloo tax xiyaas baaxul mais loolu dañ daal mais loolu kat kat fii mu ne même ñi ne baax na. dañu ne qiyaas bu baaxul baax na non non non loolu tax loolu <laughs> mais daal loolu daal mooy mooy mazhabam voilà moo tax mu ne waa yéen ñi nga xam ne nag yéen a d'accord qiyaas ñoom d'accord aywa yéen kay da ngeen a waroon a jël ah lu leen teree ngeen jëloon koor boole koog aje waaw jël leen aj xam nga aj moom yooyu dañ ko see dara ah voilà. dañ koo tere léegi yéen aywa da ngeen ko waroon def ak li jëm ci préliminaire yeeg yëpp bu yooyu dañ koo tere ah ci luñ aywa ko waroon a def waaw te ne day yàq lool tamit day yàq koor gi comme ni aj fële di yàqe loolee hmm <laughs> waaw <laughs> waaw kay wala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj aywa lool kay yéen aca waaye <laughs> loolu benn la mu ne wa abaaxal xublata qawmu mutlaqan am na nag ñeneen ñoo xam ne kon gis nga ñii ñooy ñi nga xam ne dañoo tere ne loolu dafa xaraam voilà dañ koo tere euh, waaye loolu gis nga euh, euh, loolu loo xamante ne nii lu des la quoi hmm? loolu moom nekk na loo xamante ne ni dese na te loolu al imaam Ibnul Munzir euh, mu ngi koy tudd tamit ne ku mel ni lu ñu jëlee tamit ci euh, Seydina Omar dañ ko koy tuddal Ibnu Omar wax nañ la sànq euh, am ak al imaam Abu Qula Abu Qilaba kene dañ koo tere jëlee tamit ci Seydina Ali ibn Abi Talib lu ñuy nettali ci moom la même bu dee nettali nañ ci moom beneen wax ak Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud mu ne ma tasna'u bi xulufin fiha mu ne lan ngay doyee yow nan ngay fóone koo xamante ne nii bu wooree gémmiñ gi mooy xet ga day day day day day day <laughs> soppeeku loo koy doye <laughs> waaw waaw mu ne te laaj nañu e, léegi e, imam ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi moom moo indi wax yi mu ne te imam waxu imam ibn Mas'ud bi mu ne te imam ibn Mas'ud laaj nañ ko anis fa imi xabbal koo xam dafa woor a pare daal di fóon mu ne kooku aftara kooku moom dog na voilà waaw yi jële ci e, e, e, imam ibnu Umar mu ne afalaa afalaa yuqabbilu jamra <laughs> lan moo ko tere woon fóon li nga xamante ne mooy aw aw xal lool lim ngir wane ne moom àndul ci loolu hmm? mu ne kanta ki nga xam ne bale imam ibnu Abi Shayba mooy ndi mu ne Shurayh al-Qaadi moom moom dana yattaqillaha wala ya'ud na ragal yàlla waay eh, na seet yàlla tabañ cee dellu eh? <laughs> kanta mu ne Sa'id ibn al-Musayyib moom dana tam tam taqisu siyaamu loolu day wàññi eh, koorama wala yuftiru laha waaw mooy yool ba ak loolu mën na ko wàññi waaye nag du tax mu dog waaw waaw léegi al yi mu ne tajruhu sawm loolu moom day day day day day day day day day nekk loo xamante ne nii eh, day eh, gaañ day gaañ li nga xam ne mooy koor gi al imaam euh, mu ne Tanta euh, euh, Muhammad ibn al-Hanafiya rahmatullah alayhi mu ne innama as-sawmu min ash-shahwa waaw mu ne koor daal da ngay woor ngir baña a sori li nga xam ne mooy bànneex yi te nag fuut nag loolu ci bànneex yi la bokk voilà <laughs> ko yatruku ta'aamahu wa sharabahu wa shahwatahu <laughs> waaw Tanta Masruq ibn al-Ajda' moom mu ne al-laylu qariib mu ne muñ waay guddi gi soreetul <laughs> ko képp ku lool na muñ rek waaw bu dogee mu def mu def lam bëgg waaye euh, ñoom ñii nii da gis ne ñoom kon mooy ñi nga xamante ne euh, du loo xamante ne nii lu ñu euh, te Seydina Imaam Maalik indi na ci Muwatta jële ci Urwa ibn Zubayr mu naan lam ara al-qibla tad'u ila man de gisuma foon di di woote wala di jëme ci loo xam ne yiw la waaw ah, moo tax Imaamu Maalik moom daa bokk ci yi nga xam ne ci waxam ji gën a siiw waaw moom da koo sit waaw <laughs> waaw <laughs> waaw ah, ci loo xamante ne ci lu ñu joyal moo xam dina am na am na moom dafa am yuñ jële ci moom am na moom da ko sikk ci luñ joyal am boo xam ne dafa def teqantal diggante ki nga xam ne mag la ak ki nga xam ne gone la jeune la waaw paa bi ak ki nga xam ne du jeune voilà voilà loolu euh, léegi nag kon euh, nga gis ni lii mooy loolu léegi kon ñu ñëw euh, li imaam alxaam na xajar mu ne kanta mu am ñeneen wa abaaxal qiblatu qawmun mutlaqan am ñeneen ñoo xam ne moom dañ koo daganal ci liñ joyal ne waaye yow loolu dara ci newul waaw <laughs> ma ne loolu dara fii mu ne da cee nekkul way ah te amul dara ni ciisit mu ne loolu nag wa man al manqul lañu la ñu toxal saxiixan loo xam ne lu wér la an abi hurayra sayna abu hurayra moom toxal nañ ci moom lu wér te ne loolu da ne loolu da fóon ci pour ki wor daraa ci newul du sax lu ñu si mu ne wa bii qaala Saïd mu ne wa Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne Saïd hmm? ana Saïd ibn Zayd ibn Amr lay wax wa Sa'd ibn Abi Waqqas muy Sa'd ibn Abi Waqqas eh, ni jaay yoneen saa saa wa Taa'if ak mbooloo waaw mu ne bal voilà mu ne bal li am des baalaxa jéggil na dayo ba'du ahli zahiri lenn ci waa ba ahlu zahir fastahabbaha dañ koo so loolu imam na xas mu lay wax ba imam na xas ma ne loolu lépp ma ne nii ñu ciy wax yépp ci amul dañ koo sopp sax parce que yore saa sam lu mu doon def la lépp lu yore saa doon def roy ko ci loolu lu ñu sopp la waaw <laughs> kon ñii dañu ne dañuy jooyal la moo tanta imam min mun bi rahimahullah dana raway na ruxsata fiha an Umar ibn al-Khattab moo ma woon sànq Seydina Umar da jële nañ ci moom leneen de xam nga bokk na ci ñuy wax sànq ne dañ koo tere da koy doon tere da ko doon daj imam min mun bi rahimahullah mu ne ñun solo nañ permission bi jële ko ci Seydina Umar ibn al-Khattab wa Abu Hurayra wax nañ la ko sànq imaam al-Hafiz wax na la ko ne wér na ci moom wa Ibn Abbas ak Ibn Abbas wa Aisha ak Sayyidatu Aisha wa bihi qaala Ata mu ne te lii moom la Ata rahmatullah alayhi wax wa Sha'bi ak imaam ash-Sha'bi wal Hasan al-Hasan ibn Yasar wa Ahmad al imaam Ahmad wa Ishaq mbokkam Ishaq ibn Rahawiya ah ba pare mu ne moom imaam euh, euh, Ibn al-Munzir mu ne warawa Ibn Abi Shayba an Ali moo tax Seydina Abu euh, Seydina Ali xam nga bokk na ci ñuy waxoon sànq ne moom tamit da ko doon tere ak Seydina Umar yi radiyallahu anhuma mu ne nag solo nañu mu ne warawa Ibn Abi Shayba imaam Ibn al-Munzir mu ne al imaam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi de daal dinay solo an Ali jëli Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qaala nee na la ba'sa bil qiblati lis-sa'id mu ne amul benn problème ci fóon ki nga xam ne daa woor bu fóon lool dara ci newul dara dara newu ci <laughs> man ali maa leen koy wax ah, mu ne waan abi sa'id al-khudri jëlañ seen abu sa'id al-khudri mu ne la ba'sa biha ma lam ya'ud zalik ma lam ya'ud zalik waaw mooy mu ne moom seen abu sa'id loolu dara newu ci bu dee jéggiwul loolu dem ci euh, te permis lu mooy pëy ci biir pëy la la bëgg a mu ne kon kii mooy loolu dara bëgg daraa ci newul kon fekk àggul lële te loolu moom la ñëpp wax waaw ñeneen ñi dañ ne ñi euh, ko permettre yëpp dañ ne loolu waxoon moo tax ma la ci njëkk lekk naan ak pëy ci biir pëy loolu ñëpp ci d'accord ijmaa la ne lool day yàq koor voilà kon loolu moom taxul ñuy wax mu ne fekk waa ji àggul foofu moom dara newu ci mu ne waan Sa'id ibn Jubayr jëlañ Sa'id ibn Jubayr mu ne la ba'sa biha ah mu ne dara newu ci waaye waaye wa innaha la baridu saw de waaye nag nit ki na def attention de man na koo nag nekk li nga xam ne jokkalukaay la comme <laughs> boîte postale bu lay te lu lu du noonde boo téewul sa bopp voilà mu ne waan masruqin jëli nañ ci masruq ibn al-ajna te moom tuddoon nañ ko ci kaw fee léegi ah mu ne maa ubaar yi xabaltu waaw xabaltu yadi mu ne man faalew ma ndax fóot naa sama soxna wala sama loxo laa fóot <laughs> loolu mooy daraa ci newul ñoom yaa yemale <laughs> mo léegi nag lii al imam ibn abdul bar al maliki moom lii la tànn ne lii moom lii la quoi waaw ba pare ne lii mooy li waaw <laughs> waaw waaw mu ngi nii eh, léegi nag ñii lan mooy seeni dalil lan mooy seen dalil ñi eh, al imam ibn Abdul bi mu ko bi muy tegtal lii bi muy eh, di dëgëral li koy wane mooy li imaamu Maalik solo ci Muwatta jële ko ci Ataa ibn Yasaar anna rajulan qabbala imra'atahu wa huwa saa'imun fi Ramadaan fa wajada min dhaalika wajdan shadiidan mu ne daa benn waay boo xam ne benn saxaaba dafa woor daal di fóon soxnaam ci ramadan léegi nag boo mooy euh, plaisir désir bi moo ko ci poussé mu def ko pare nag après di rëccu affaire bi mu metti ko metti goo xam ne gu tar fa arsala imra'atahu léegi nag mu yónni soxna si ne ko demal tasalu an ummi salama demal nga laaj yaay ummu salama an anha soxnaa yonent bay sa sam ci lii nga xam ne man def naa kook yow nee na fa daxaltu soxna si ne man ma dugg ala ummi salama ma dem dugg ci ummu salama radiyallahu anha fa zakartu dhalika laha ma de duddal ko loolee lii sama boroom kër wax fa axbartuha fa axbaratha ummu salama ay gënu ummu salama daal wax soxna si ne ko anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yuqabbil na yoneen sallallahu moom da doon nekkoon koo xam day day day day damuy damuy fóon te daa woor wa huwa saa'im fekk mu woor léegi fa <laughs> ndaw si daal di dellu fa axbarat zawjaha bi dalik daal di dem wax soxnaam daa ko ah Umm Salama nee na ma yeneen saa sallam day doon day def loolu alors lii nii nekkul yeneen saa mu ngi doon dund xaaral xaaral léegi ba <laughs> waaye di jàll xam nga lii bu doon après la sax parce que lim na nekk kaana nga foog ne daa weesu non mooy moom da koy def la la bëgg a wax waaw léegi te li koy wane mooy li ci tegu léegi nag waa lu ñëwee ndaw si lu ñëwee wax ko boroom këram boroom këram ne euh, ne ne ne ko affaire bi gën fa zaadahu zalika sharran loolu gën koo yokk ak ak mbon nag mooy mooy affaire bi daal euh, wàññiwul ci euh, tristesse gi mu naan ak tamit njaqare gi mu ne woon ndax jàpp na ne lii mu def nii foon soxnaam si problème am na ci même bu dee yaay Ummu Salama dem na laaj na mu ne ko yeneen da ko doon nag nee na waa ji jëkkër ji ne ko ne ne soxna si ne ndaw si nee na lasna misla rasulillah sallallahu alayhi wasallam yuhillu Allahu li rasulihi sallallahu alayhi wasallam ma sha <laughs> ko xam nga ne bokkuñu ak yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam borom bi day daganalal ndawam bi lu ko soob sallallahu alayhi wasallam léegi nag su ma rajaat léegi nag loolu mooy kon delluwaatal nga gën a leer ndax yonent sallallahu alayhi mu ngi fi yaa Ummu Salama lii la wax mais loolu kii day jóge jàpp ne lii est-ce que loolu du jagleem moom léegi ndaw si summa rajaat mu ngi ci Muwatta ah <laughs> mu ndaw si dellu imraatu ila ummi salama dellu ca yaay ummu salama fa wajadat indaha rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ndaw si dellu ci yaay ummu salama ba mu ñëwee fekk cette fois ci fekk fi salama ngi toog léegi fa qaala rasulullah saa ndaw si bon bi mu gisee yoneen saa sallam ndaw si bon loolu da ngay am am na gene di laajaat li mu laajoon sànq <laughs> léegi ndaw si toog mais nit jàngalekat dangay ngay am da ngay am xel <laughs> waaw <laughs> yu mel noonu bu xewee mooy xam ne ndaw si ñëw fi noonu rek toog noonu <laughs> yoneen saa salaam seetlu ndaw si mu ngi ndaw si ñëw toog yoneen saa salaam ne ne ne yaay ummu salama ne ko mali hadhihi al ne ko ndaw si lan moo ko kii ndax tamit jàngalekat boo xoolee koo xam dafa ñëw am yitte bu ko tax a jóg di nga xam kii ne yittee ko tax a jóg yeneen saa sax mii jàngalekat bu mag bi mu xoolee ndaw si xam ne ndaw si <laughs> mu ne ko waa ndaw si lu ko tax a jóg moom lan mooy mbiram fa axbaratu ummu salama yaa ummu salama daal di koy xalaare li nga xam ne moom la fi ndaw si ñëwoon laaj sànq te fekk foon yeneen saa sax fa qaala yeneen saa sax bi ko sayyidatu ummu salama nettalee ne ko daa ñëw nee na jëkkëram nangam ak nangam li ñu wax sànq yeneen saa sax ne ko ala axbirtiha anni af'alu dalik ne ko xanaa waxoo ko ne man nii dama koy def <laughs> ndaw <laughs> kat euh, kii nooy yaa Ummu Salama euh, radiyallahu anha ne kat axbartuha ne ko sii sii yore saa saa xabaare naa ko de wax naa ko ne da koy def waaw fa dhahabat ila zawjiha suuf ka dafa dem ci boroom këram fa axbaratu mu xabaare ko waaye nag boroom këram mbir mi dindiwul njàqare ne woon ak lam jàppoon ne daal ba léegi euh, def na problème boo xam ne ba léegi dañuy fa zaadahu zaalika sharran wa qaala las naa bu pare moo ne jëkkëram ji dane las naa misle lii li muy gën niru mooy ndaw si bi ñëwee daa wax ba pare. daa wax fekk da yoneen saasam daal di agsi loolu lay gën a niru ndax yaa Ummu Salama ni mu xamee ne ndaw si lii la wax euh, bi mu delloo boroom këram discussion ba am mu ne ndax ah dellu na kat ci boroom këram mu ñëw wax ko loolu ne ko man nee naa ko loolu yoneen saasam da nga koy def yow euh, moom nag nee na las naa jëkkër ji nee na meluñ ne misla rasulillah comme dawal yàlla saa sallam allahu borom bi yaxillu yuxillu mooy daganal li rasulihi ngi ñal bi sallallahu alayhi wasallam ko soob fa ghadiba wa qaala mu ne wallahi waat naa ci yàlla inni la atqaakum lillahi wa a'lamukum bi xuduudi maa leen gën a ragal yàlla te maa leen gën a xam ay déxalam kon bu ma ko permettre ba nit ñëw di ko laaj ma ne ko man lii dama koy def lool mooy wane ne kon du jagleem li la doo sànq bu doon jagleem dina ko wax ndaw si yu ñëwee mu ne ko xanaa waxoo ko ne dama koy def lool mooy moom kon lim def dara new ci loolu la ko bëgg a bi jëkkëram gi nag jàpp ne waaye loolu ay xam naa loolu jagleem la yàlla mooy daganal yonentam alayhi salaam lu ko soob yonent salaam mer ci loolu ne maa leen gën a xam yàlla tam maa leen gin a ragal yàlla maa leen gën a teet yàlla tam maa leen gën a xam ay dëxalam yi mu tere kon li mu tere xaraamal ko kon xaraamalul lii nga def loolu lay fekki gis nga <laughs> kon ci la ñuy xame ne bu nee yatruku taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli loolu moom manu la tekki li nga xam ne mooy fóon ak li nga xam ne moo jëm ci fleur tëb yooyu manu koo tekki par jone saa saa coowam da koy def kii ñëw di laaj soxna si nekkoon def moom da def loolu doy ko mu ñëw di ci yore saa salam mer waaw kën maa leen gën a ragal yàlla te maa leen gën a xam ay déxalam kon loolu leeru la waaye Abdul Bar ne waaye ma lii moo gën a dëgër waaye ah waaw waaw mu ne léegi nag muy tontu loo xam ne ñu ngi ciy ñëw léegi beneen beneen xam nga gis nañ ñi ko tere ñi ko ñi ñi ko ñi ko tere ci liñ doyal ñii ko daganal ci liñ joyal am ñoo xam ne dañoo def tafriqa dañoo def teqantal diggante est-ce que nit ki cheikh la euh, ki chab la mooy euh, jeune la wala déet te loolu wax nañ la imaamu Maalik rahimahullah jëlee nañ ci moom loolu jëlee nañ tamit ci moom que da ko sib ci ñu wax ju njëkk ji <coughs> Abdullah ci liñ doyal góor ak ji ndaw ak mag a ci yam léegi nañ ñëw ci beneen boobu après ñu ñëw ci euh, ñi ko taqale diggante ku nekk cheikh ak ba kooku mooy troisième composition kon ñi ko tere ci luñ joyal ñi ko dagalal ci luñ joyal ak ñi nga xam ne dañ ne ñoom diggante moo tax al imaam al al al hafiz euh, euh, lii nag ñi ko daganal liñ joyal imaam Ibn Hazm ci la ànd voilà ak ñi ñëpp tuddal lépp jarul ñu ci jaaraat léegi mu des ne imaam al hafiz mu ne wa farraqa axaruna bayna shaab wa shaykh troisième abi ñoo xam ne dañu ne. non dañuy def différence entre est-ce que waa ji paala wala ndaw la bu dee ndaw la comme koo xamante ne jeune la nga xam ne mooy désir bi ak plaisir bi ak tamit loolu ku wax kattanu ci wàllu sëy dafay yëngu ci moom lu baax te da loolu kooku ñu tere ko bu dee paala nga xam ne kooku moom moom loolu euh, bareetul ci moom ñu daal di koy permettre voilà loolu lay wax <laughs> fa kariha li shab wa abaha li shaykh mu tere ko sib ngir ki nga xam ne jeune la kanta li nga xamante ne nag mooy eh, eh, paala koog ñu daganal ko mu ne wa huwa mashhurun an ibn abbas imam al-hafiz ibn hajar mu ne loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li siiw ci luñ jële ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu moom lii la ànda hmm? léegi ak kan mu ne loolu akhrajahu malik wa huwa mashhur an akhrajahu imam Malik moo ko solo wa Sa'id ibn Mansur wa ghayruhuma ah wa jaa fiihimaa hadiisaani marfuu'aani fiihimaa da'f mu ne waaye am na sax ñaari hadis yu ñuy tegtaloo yoo xam ne yu ñu yëkkati nee nañ ba ci Yonent saa salaam waaye dafa am faiblesse mu ne axraja ahaduhuma benn bi ahaduhuma Abu Dawud al-imaam Abu Dawud moo solo benn bi min hadis Abi Hurayra ci hadis Sayyidina Abu Hurayra wal axar beneen bi Ahmad imaam Ahmad moo ko solo min hadis yi di sëriñam ci hadis Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ci hadith sayna Abdallah ibn Amr ibn al-As mooy Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom dañ koo jële ci moom lii te lii nii al imaam al moom da koo nettal na imaam Malik lii waxam la mooy tafiqa te ci ngiiru Malik yi am na même bu dee ne bële moo gën a siiw waaw mooy que ne dañ koo lu ñu cible ci luñ doyal mais wax bii am na ci waxu yi nga xam ne dañ koo toxal ci imaamu na Malik ibn Anas rahmatullah alayhi kon gis nga kon ñooy ñooy seeni tegtaloo imaam al-Hafiz nee dëgëru la voilà kon euh, mu ngi noonu léegi nag al imaam al-Hafiz mu ne am na ñeneen wa farraqa qawmun ah bayna man yamliku man laa yamliku mu ne am ñoo xam ne nag mooy quatrième kon position ñoom nañ ne loolu dina dagan fleur pour pour raay ak yooyu même ci góor gi jigéen gi di ko defante mais à condition waa ji mu nekk koo xamante ne ku nekk ci ñoom mu maîtriser boppam xam ne du jéggi frontière fii ba tab bi nag ci li nga xam ne mooy lañu xaramal muy pëy ci biir pëy ki man lool maîtriser boppam ñu ne ko ñu permettre ko ki nga xamante ne ni moom euh, loolu moom euh, day xaw a euh, jafe mu daal di koy def kooku ñu daal di koy tere waaw ñu daal koy tere te lii mooy mazhabu xanafiya yi waaw mooy ki nga xam ne am na kóolute ci boppam que ne ah ah bu ko defee non seulement du tàbbi ci pëy ci biir pëy waaye tamit du éjaculer mooy du génn man yu bu ko defee bu dee am na kóolute ci ñu daal di koy permettre ki nga xam ne yii nag manu ko ñu daal koy tere lii mooy mazhabu xanafiya yi ah te niroo nag euh, euh, waxu Shafi'i yi ah, xam nga euh, Shafi'i yi rahmatullah dañ naan bu dañ koy ter dañ koy sib ci ki nga xamante ni nii moom bu ko defee loolu day yëngal désiram waaw kay yëngal nga xam ne bu ko defee loolu day koy yóbbu ci lu gën sori loolu di yëngal désiram xam nga jege nag yi comme dañ koy tere ki nga xam ne nag loolu du ko yóbbu loolu kooku kenn terewu ko waaw waaye nag ñu ne ñoom li gën a yey mooy mu ba ko daal waaw léegi nag lu euh, euh, ñoom dañoo xaraamal loolu mais bu dee xanafiyee euh, day mel ni ñoom karaahatu tanzih la loolu lay niru léegi nag bon Shafi'i yi nag seen biir dañu wute ku mel ni ñoom al imaam ar-Rafi'i imaam an-Nawawi ñoom dañ ne karaahatu tahrim la ah. voilà ki nga xamante ne di yëngal moom désir bi ba mu mën a jàll soit mu imma mooy mu euh, mu génnee li nga xam ne mooy man yu wala boog mu dal ci euh, euh, sëy kooku boobu dañ koy xaramal si moom surtout man bi dañ koy xaraamal waaw ñeneen ñi ci ñoom ne loolu karaahatu tanzih kese la voilà loolu karaahatu tanzih rek la léegi am na ñoo xam ne sax dañ ne ma ne gis nga lii nii moo bee benn la mooy kii mooy teqantal diggante jeune bi pa bi benn la parce que bu dee ñii sauf que am na benn différence parce que bu dee ñii def diggante jeune bi différence entre dàqante euh, di dëqal diggante jeune bi ak paa bi boo ko dañ koo teg ci jeunesse ak vieillesse ak wala boog mage alors que bii moom nga nekk paa waaye nag nga am désir boobu bu yëngu boobu ci yow bu boobaa dañ la koy tere ndax mënoo maîtriser sa bopp alors que bu dee jeune la koo xam ne moom man naa maîtriser boppam kooku kenn terewu gis nga différence waaw kon loolu euh, lu am am solo Euh, te loolu mooy mazhabu tamit xanaabila yi mën nañ leen a dugal fii seen wax parce que ñoom dañ ne waa ji nga xam ne mooy fóon bu dee ne boroom euh, plaisir la bu boo xam ne bànneex bu jéggi dayoo ba li nga xamante ne moo ëpp ci xelam ëpp ci xelam ci njortam mooy bu ko defee anzala dina éjaculer dina génn ndox muy maniyu kooku daganul muy muy fóon bu boobaa waaye nag bu dee ne boroom bànneex la waaye nag li ëpp ci njortam mooy ne loolu du ko ci dal loolu dañ koy sit ci moom waaye kenn du ko xaraamal waaye nag bu dee ne moom bu ko defee bu dee fóon na loolu du ko yëngal euh, du du yëngal li nga xam ne mooy plaisir am te du ko yóbbu ci yooyu yëpp loolu euh, am ñu ne dañ koo si am ñu ne kenn ko siwul voilà léegi loolu beneen wax la amu beneen ñoo xamante ne beneen tàqantal lañ def dañu ne euh, mooy kon cinquième wala sixième wax kene mooy dañuy def différence entre ki nga xam ne wooru farata la ak wooru naafila bu dee wooru farata ñu sib ko ci tere ko ci waaye bu dee wooru naafila déedéet kooku te lool lii tam beneen wax la boo xam ne imaam ibnu Wahb mel na Abdallah ibnu Wahb al-Misri taalib imaam Maalik boobu al moom moo ko nettali jële ko ci imaamu Maalik waaw <laughs> waaw loolu que bu dee naflu waaye lool xam nga xadis bi ñu la doon wax bi ñuy tàmbali que yonent saa salaam yonent Sayyidatu Aisha da doon fuur di doon jóg soxnaam fekk dafa woor te loolu loolu te bu doon dafa koor du woor wa wooru euh, kii la euh, farata bee tax ñuy wax loolu ci Ramadan sax la wax ci benn riwaay kaana yuqabbilu fii Ramadan wa huwa saa'im voilà loolu la wax ci Ramadan loolu day wane ne lii moom dëgëru voilà kon euh, loolu dëgëru la ah. voilà. <laughs> waaw kon eh, gis nga wax yi lii yëpp ay wax la lii yëpp ay wax la yoo xamante ne yu am la eh, léegi ñu ñëw ci dama imam ibn Abdul Bar voilà li ñu doon wax sànq <laughs> bi leen dee bi bi nekk ci Muwatta boobu waa ji yónni woon faamam bi ah eh, imaam imaam ibn Abdul Bar mi nga xam daa jàpp na waaye ma lii daal dafa dagan ci lu ñu doyal quoi ah. kenn na ko fi terewul mu ne waa ji euh, léegi bi mu waxee lool dare lam yaqu lam yaqul lil mar'a yoneen saa salam bi ndaw signé mu ne si yaay Ummu Salama kii lu ko dal mu ne ah moom de nettali ko le xew mu ne waaye bi ma wax naa ko mu ne xanaa waxoo ko ne man ak man dama koy def mu ne ko waaw wax na ko mais nag jëkkëram nee na euh, bon yow yàlla da lay dagadal loo xam ne lu ko soob yoneen saa mer ne maa leen inni la atqaakum lillahi wa a'lamukum bi hududi maa leen gën a ragal yàlla gën a teet yàlla te maa leen gën a xamay di xalam